أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق wa inna ad-diina lawaaqi'un was-samaa'i zaatil hubuk innakum lafii qawlin mukhtalif yuufaku anhu man ufiq qutila al-qarraasuuna allaziina hum fii amratin saa'uun يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين للمتقين في جنات وعيون آخذين آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين kaanu qaliilan minal layli maa yahja'uun wa bilasxaarihim yas wa bilasxaarihum yasta'firuun wa fii amwaalihim haqqun lis-saa'ili wal mahruum وفي الأرض آيات آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم إنكم تنطقون هل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراع إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فقربه إليهم ف fa awjasa fa qarrabahu ilayhim fa qarrabahu ilayhim qaala alaa taakuluun fa awjasa minhum xiifa qaaluu laa taxaf wa basharuuhu bi gulaamin caliim fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim qaalu kadhalika qaala rabbuka innahu huwal hakimul alim sadaqallahul azim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 alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu maa yusallaa ba'dal asri minal fawaa'idi wa nahwihaa bunt bi wax ne li nga xamante ne moom la ñuy julli ci euh, ginnaaw ci ginnaaw takkusaan ci liy faat ci waxtu yi faat ak yu demee ne ko noona gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne ta'liq la bu sayyidatu Ummu Salama radiyallahu anha mu ne wax ne salla nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ba'da al-'asri rak'atayn wa qaala shaghalanii naasun min 'Abdi al-Qays 'an ar-rak'atayn ba'da adh-dhuhr Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli ñaari rakka ginnaaw takkusaan ba noppi mu ne nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci waa Abdul Qays ñoom ñoo ma yitteloo woon ba tax ñaari rakka yi julliwu ma ko woon ginnaaw tisbaar gisoon nañ ci tamit hadith sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne indi ci ay riwayat wuute ngir leeral ne maanaam ni nga xamante ne di leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wa naka jekk dafa saxoo julli ñaari rakka ginnaaw takkusaan saa yu daan ñëw ci këram moom sayyidat Aisha radiyallahu anha bu mën am ñaari maanaa yoo xamante ne mala bokk ay maanaa yu bari yu muy tekki waaye li nga xamante ne moom lañ ci gisoon mooy ne loolu mbir la moo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko moom moo ko jagoo comme ni mu nekkee ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah li nga xam ne moom la sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha de wax ne da daan julli ñaari rakka alayhi wa sallam yusalli rak'atayni ba'da al-'asri wa yanha anhuma wa kaana yuwaasilu wa yanha bi sallallahu alayhi wa julli ñaari rakka ginnaaw takkusaan waaye da leen daan tere naka noonu da daan julli da daan da daan def wisaal maanaam mooy jokkale koor ci kaw koor te du dog te da ko tere laka euh, ginna gisoon nañ tamit hadiis bi nga xam moom la Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne maakaana bim eh, na mu naan ñaari rak ñaari rakka yoo xamante ne bal rak'ataani qabla salaati subhi wa rak'ataani ba'da al-'asr mu ne rak'ataani lam yakun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yad'uhuma sirran wa la 'alaaniyatan rak'ataani qabla salaati subhi wa rak'ataani ba'da al-'asr ñaari rakka ngi ni yoo xam ne yonent bi ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mosu leen bàyyi du ci lu nëbb du ci lu feeñ du ci lu yelu du ci lu feeñ mooy ñaari rakka laata suba te mooy ñaari rakkay fajari ak ñaari rakka ginnaaw tàkkusaan gisoon nañ ci baabu tabkiir bi salaat fi yawmin ghay fi yawmin ghaym fi yawmi ghaymin buntu teel julli buntu bi wax ne dañuy war a teel a julli ci bis boo xamante ne dafa niir loolu nag mu concerne julli yëpp waaye xadis bi nga xam ne mu la ci indi mooy xadis sayyidina sayyidina Burayda euh, euh, euh, ibn al-Hasib al-Aslami wax ne dañoo nekkoon ci bis boo xamante ne dafa amoon dañoo nekkoon ci bis boo xamante ne dafa amoon niir mu daal di wax ne bakkiru bis-salaati fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man taraka salaata al-'asri habita mu ne na ngeen di teel a julli waay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne dafa bàyyi julli mu jëfam yàqu na léegi nag insha allahu taala ñu war a gis baabul adhaani ba'da zahaabil waqti maanaam baabu buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu nodd maanaam al adhaan muy nodd ba'da zahaabil waqti ginnaaw bi nga xamante ne léegi waxtu wi dem na maanaam bu ñu xoolee li ko dalee ci buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala def ci indi ay wax yoo xamante ne maanaam ay buntu yoo xamante ne dañuy mottali lu aju ci wàllu waxtu julli yi maanaam ndax wax na ci waxtu yu faratay julli wax na ci li nga xamante ne moom mooy waxtu yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci naafile léegi nag insha allahu taala eh, wax na li nga xamante ne moom waxtu wi niñ ko war a teelee def bu fekkente ne dafa lëndëm wala boog dafa niir te du ñu gis jant bi wala bokk li nga xamante ne moom mooy tax ñu mën a xam ne waxtu waa ngi waaj a jeex dootuñu ko mën a xàmmee loolu buñ ci nekkee bu fekk nañu teel a julli léegi nag mu war a wax li nga xamante ne moom mooy tey ginnaaw nag léegi waxtu wi romb na léegi nag mu war a ñëw ci li nga xamante ne mooy masala yi ci tegu yépp day wax ci loo xamante ne léegi ajootul ti jëmmi waxtu wi nga xam ne moom lañu war a julli waaye nag léegi waxtu wa dafa romb léegi bu boobaa ana nan la ñuy def léegi nag mu tàmbalee ci noddu ngir ne noddu mooy li nga xamante ne moom mu jiitu ci lépp ah, ci ah, maanaam ah, ba ba moo tax baabul azani li ci ëpp nag mooy baabul azani ba'dal ba'da zihabil waqti waaye ci riwaayat al mustamli maanaam dafa ñëw moom moom baatu zihab kon daf cee tëb maanaam moom mooy zahab mooy baabul azani ba'dal waqti la wax waaye loolu yëpp benn la moom mooy bunt bi nga xam ne moom mooy wax ne dañuy noddu bu fekkente ne tamit waxtu wi dafa jàll ndax ñu bëri ndax xam nga waxtu wi maanaam noddu li nga xamante ne moom moo tax ñu koy def mooy yëgle ni waxtu wi jot na waaye nag su fekkente ne loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy jëmmi nodd li tax te dinañ ko gis insha allahu taala ci kitaabul azan insha allahu taala ndax noddu eh, dafa xaraam ñu def ko laataa waxtu wi di jot allahumma ba mu def waxtu suba maanaam fajar gi eh, laata maanaam ci guddi gi loolu eh, daan ñëw ci teqantal gi ci borom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhim waaye amma noddu rek maanaam laata waxtu wi jot masalan ci subaar jotagul nga noddu wala takusaan jotagul nga noddu wala timis jotagul nga noddu loolu maanaam mën a dugal nit ñi ci ay njuumte loolu moom moo tax mu xaraam ngir ne noddu ak yëgle waaye nag buñ demee ba nga xamante ne waxtu wi jeex na léegi njariñal noddu mooy lanati ndax daañ noddu foofu waaw wala déet loolu moom mooy li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di indi fii borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute ci ndax daañ noddu wala bokk maanaam ndax noddu gi dafa war waaw wala déet loolu tamit inchaa allahu ta'ala danañ ci ñëw ci wax ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nga xamante ne tamit moom la ñu wuute ci noddu waxtu woowa maanaam ah, mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaabi li haddathana Imraan ibn Maysara te moom mooy Abul Hasan Abul Hasan al-Minqari al-Basri rahimahullah Imraan ibn Maysara al-Minqari rahimahullahu ta'ala di imaam ci waa di borom xam-xam bu mag ci waa Basra bokk ci taabi'i taabi'i nekk koo xamante ne comme li imaam ad-Daaraqutni rahimahullahu ta'ala wa nee na siqa al-imaam al-Haafiz ibn Hajar ci Taqribu Tahdhib tamit nee na siqa euh, moom nag kom euh, li nga xamante ne maanaam moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom dafa solo ci moom fukki xadis ak ñett imam Abu Dawud as-Sijistani solo na ci moom benn xadis wuuteeg li nga xamante ne moom la imam al-Ayni wax rahimahullahu taala ne sëriñ bi ci afraadul Bukhari la bokk maanaam nekk imam al-Bukhari rek moo moom waaye loola maanaam. Euh, maanaam li am mooy ne imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala solo na ci moom benn xadis moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa kon gis nañ ne xadisam yi ci ñaari ci ñaari euh, ci ñaari téere la nekk muy Sahih Bukhari ak Sunan imam Abu Dawud ñi ci def ashaabu kutubu sitta ñoom solo wuñ ay xadisam rahimallahu al-jami' mu ne qaala haddathana Muhammad ibn Fudayl ñoom ñaar ñi ñëpp romboon nañ leen moom itam Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi moom mooy Abu Abdurrahman ad-Dabbi mawla moom waa Kufa rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mu nekk koo xamante ne euh, ku woon nekk bokk ci borom xam-xam yi comme ko imam Abu Zur'a waxe rahimahullahu ta'ala imam Abu Hatim ne sëriña ngoog waaye nag euh, imam An-Nasa'i moom dafa ne rek lay bihi ba'sun moom dara ayut ci bokk na ci nga xamante ne moom la rañ ràññee koo comme ni imam Ahmad ibn Hanbal wax nee na kaana yatashayya maanaam dafa jikkoo noonu dafa bokkoon ci ay xalaatam mooy xalaatu shiyay waaye nag kaan wa kaana wa kaana xasanul euh, xadiis waaye nag xadiisam baaxoon na loolu comme ni nga xamante ne Eh, noonu la lañ ko waxe woon al imam Ibn Hibban ak imam Ahmad Ibn Hanbal eh, ñoom ñëpp dañ doon wax naan moom daal eh, da doon dafa mu jikkoy Cheikh amma imam Ibn Hibban sax moom dafa ni woon dëgg moom sax lu lu gën a garaaw loolu la woon maanaam dafa ni moom dafa ëppaloon sax ci Cheikh yi nga xamante ne moo nekkoon ci moom maanaam kaana yaghlu fi tashayyu loolu mooy daf ci ëppaloon maanaam extrémiste la ci woon waaye ala kulli xaalin li nga xamante ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dëppoo nañ ci ay biram ci ne dëgër na ala kulli xaalin dëgër na su fekkente ne la mu solo solowul ci wax loo xamante ne day woote ci ak mazhabam mooy wàllu ci yaay mu ne qaala haddathana Husaynun te euh, maanaam euh, moom tam moom Muhammad ibn Fudayl ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Husayn Euh, te moom mooy euh, Husayn ibn Abdurrahman as-Sulami Abul Huzayl euh, mooy daqantalam Abu Huzayl Abul Huzayl as-Sulami al-Mubaraki rahimahullah moom waa Kufa la tamit rahimahullahu ta'ala moom nag ay xadisam ñu ngi tamit ci kutubu sitta moom mi ngi gane adduna ci jamono Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma ci ñeent fukkeelu at ak ñett 43e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, solo ñoom ci ñoom la solo mooy ku mel ne Ammaara ibn Rayba Ruwayba Ammaara ibn Ruwayba nga xam ne sahaaba la radiyallahu anhu ak Jaabir Seydina Jaabir ibn Samura radiyallahu ta'ala anhu moom tamit sahaaba la amma ci muhadara mu nag tabi'i solo na ci ku mel ne Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama ak Zayd ibn Wahb ak Amr ibn Maymun ak Iyad al-Ash'ari ak ñu mel ni ñoom rahmatullahi ala al-jami' ah, amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom nag bokk na ci Sulayman at-Taymi ak Shu'ba ibn al-Hajjaj ak Sufyan ibn ah, Sa'id ath-Thawri ak Jarir ibn Khalid ak Jarir ibn Abd al-Hamid ak imam Abu Awaana ak ku mel ne Hushaym al-Wasiti ak Fudayl ibn Iyad nitu yàlla bu màgg boobu ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' moom bokk na ci imam yi nga xamante ne ñu màgg ñi la ci imaamu xam-xam yi comme ni ko al imam az-Zahabi waxe rahimahullahu ta'ala wala bokk euh, borom euh, Tahdhibul euh, Tahdhib Tahdhibul Kamal al imam Hafiz al-Mizzi rahimahullahu ta'ala mu ngi génn adduna cent trente-sixième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Abdullahi ibn Abi Qatada te moom mooy Abdullahi ibn al-Harith ibn Rib'i al-Ansari as-Sulami rahimahullahu ta'ala ñu koy dàqanteel Abu Ibrahim wala boog Abu Yahya al-Ansari moom waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam maanaam euh, moom nag mi ngi génn adduna euh, quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an abi an abihi mu jëlee ci baayam te baayam moom mooy faris rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Abu Qatada al-Ansari moom te mi ngi tudd al-Harith ibn Riba'i radiyallahu ta'ala anhu am na tamit ñuy wax ne an-Nu'man ibn Rabi' waaye li gën a siiw mooy al-Harith ibn Rabi'i radiyallahu ta'ala anhu ibn Baldama ibn Khannas ibn Sanan ibn Aid ibn Abid ibn Adi ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salama moo tax ñu ko as-Sulami ak moom waa Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi gane moom mi ngi solo ci ay hadith cent soixante-dix hadis ñoom la solo imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, yëpp yëpp li mu solo ci ay hadisam rahima radiyallahu moom mooy treize hadis moom kon mi ngi génn adduna ci cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaay yenen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci moom mu ne am qaala mu ne sirna tukki nañu maanaam tukki nañu ànd nañ ama annabi yi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laylatan ak guddi fa qaala mu daal di wax ba'dul qawmi lenn ci nit ñi maanaam eh, tukki gi waxoon nañ ne xewoon na am na nañu wax ne bisub Xaybar la waaye loolu defe naa dëgër ah, tekkantal gi nga xamante ne moom moo amoon ci ñetti suma jumur gisoon nañ ko ci bi ñuy gis hadith Sayyidina Imran ibn Husayn bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom mooy hadith bu gudd boobu nekkoon ci kitaabu tayammum ah, mooy bi ñu tukkee guddi gi ba nelaw biddanti hadith eh, boobu gisoon nañ ne ñetti xew-xew la xarit xew-xew benn bi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu moo ko nettali ñaareelu xew-xew bi moom mooy xadis bi mooy xew-xew bii nga xam ne moom la Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu nettali bi ñu jógee Xaybar bii moom mooy beneen bi moom mooy xadis Seydina Abu Qatada bi radiyallahu ta'ala anhu muy ñetti yoon maanaam boo xamante ne benn bu ci nekk am na ay détails yu ci yuy wane xew-xew bi bokkut ak xew-xew bële maanaam muy ñetti yoon yoo xamante ne dañoo nekkoon ci walla kulli xaal ñett yëpp nag guddi lañu woon te dañoo tukki woon dañoo nekkoon ànd ci xare ne mu nekkoon dañoo àndoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu bokk na ci liñ ci jàngee moom mooy ne ki nga xam ne moom mooy jiite nit ñi tamit dafa war di jiitu di ànd ak ñoom ki nga xamante ne moom mooy lii mbiru diine yi li nga xam ne moom mooy tax diine ji di avancé waaye du nekk fi mu nekk rek nen gars yi dem leen maa ngi leen di maa ngi fii toog di leen xool wala boog maa ngi leen di ñaanal déedéet day ànd ak ñoom nekk ci mbir mi comme ñëpp comme ni nga xamante ne noonu la ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon defee ci xare yi comme nii nga xamante noonu lañ ko gisee ci lu dul benn du ñaar ci ay xadis ne mu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa ànd ak sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhu ci toolu xare yi naka noonu mboolem li nga xam ne moom mooy yitteel mbiru jullit ñi mu ne. law arras mu ne am na nag kenn ku wax daan ne ah law arras law law arrasta bina ay waay aka neexoon nag nga ñu daal di wàcc arras moom mooy ñu daal di wàcc maanaam am fu fa campement ñu daal di wàcc waaye guddi gi moo tax ñu koy waaye law arrasta bina ay waay soo ñu woon suñu wàccoon daal maanaam maanaam mooy daal comme tukki gi sonn nañ ci vraiment instant bi sonn nañ aka neexoon daal ñu daal di wàcc daal daal di dallu nag maanaam comme ñu def alt maanaam kom ni muy am ci air yi yooyu ñu daal di wàcc ya rasulallah e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg nga qaala mu daal di wax ne axaafu damay ragal an tanaamu ci ngeen nelaw an salaati walli julli gi maanaam lool li mi nga xamante lool loolu lay fekk maanaam lool day wane ni nga xamante ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon doxale ak sahaaba yi radiyallahu taala anhum nga xamante ne daf leen daan jox seen ay daan kenn ku ci nekk dana wax li nga xamante ne moom la xalaat ci mbir mi te it moom bu boobaa mu daan leen wax itam li nga xamante ne moom la xalaat ci mi te moom mooy li nga xam ne moom mooy di jaadu waaye ba mu nee ne damaa ragal li nga xamante ne moom mooy ngeen nelaw ngeen nelaw wala julli maanaam li mu ci namm moom mooy julli suba maanaam damay ragal daal ngeen xëy suba gi jot te nelaw te yeewu woo leen lool daal lay ragal qaala Bilaal léegi Seydina Bilaal radiyallahu ta'ala anhu daadi ne ana uqizukum man mii maa leen di yee fattajahu ñu daal di nelaw nag maanaam ñu daal di tëdd maanaam mooy ba mu nee ne man mii maa leen di loolu tegu ko woon rek ci ne rek eh, bëgg tëdd bëgg tamit ñëpp ñu nelaw rek mu jàpp noona déedéet lii wane ne tegu ko ci loola maanaam mooy responsabilité mu mag bi mu jël ci ne man mii maa leen di Ah, te bu ñu xoolee ci xadis yi ñuy romb yi mel ni yëpp moom moo naan mooy yeexaat mooy yeewe te bu boobaa nit ñi daal di eh, eh, eh, daal di tëdd te du du ye moom mu nelaw moom tamit maanaam boo xoolee nag loolu ñu ko yeneen bi sallallahu alayhi ko mbir mi xew xewati xewati mooy ne li nootoon ci seen njort mooy ne effectivement dana leen yee loolu moom bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee bu njëkk moom mooy ne su fekkente ne nit ki dafa guddee tëdd daa war a ut ku ko yee wala boog mu wut réveil bu ko yee waaye fajar gi nekk trois heures cinquante nga bàyyi ba trois heures nga tëdd ba pare eh, fekk na ngaa sonn rawatina nga nekk nga jóge ci tukki te ba pare defuloo réveil kenn wutuloo tamit kenn koo xamante ne bu heure jug jotee moom dana jóg ba pare dana la yee loolu bokkul ci li nga xamante ne moom mooy li jaadu loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy Euh, dañ ci xamee ne euh, kii nga xamee maanaam mbir yu am solo yi kenn nit dana ci doy maanaam te moom mooy ne heure julli dafa jotoon te kenn nit rek moo taxawoon engage wu ne moom dana yeete te bu boobaa euh, maanaam te mbir mi ak julli ni mu amee solo moos yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam am ak sahaba mi radiyallahu ta'ala anhu ñu bàyyi ko rek moom mu jël responsabilité boobu ak possibilité bi am ci maanaam moom ci jëmmi boppam nelaw dal ko ngir ne coono gi dal ñëpp ko dal loolu tamit day tegtale li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam li nga xamante ne moom mooy ne bu fekkente ne mbir dafa am solo kenn maanaam mën na cee taxaw te it mu na ci mbir moomu doon xam nañ ne euh, mën na ci juum waaye li noot ci njox ci ne dana am dina def li nga xamante ne moom mooy li wat rawatina ne Seydina Bilaal radiyallahu ta'ala anhu li nga xamante ne moom moo tax mu wax lii moom mooy ne dafa ne moom dafa yàgg yee ñi maanaam ngir ne moom naka jekk moo daan yeewu di yee nit ñi di noddu comme que moom moo ko daan def ci kaw loolu moom jàpp na ni moom lii war na koo man maanaam kon mbir mi du ne rek daf ni rek man danaa leen yee rek ni wóolu ko noonu waaye daa fekk ne daa wane tamit ay preuve maanaam mooy ne naka jekk moom moo daan yee nit ñi loolu tamit maanaam mat naa bàyyi xel maanaam mbir mi tamit du ne rek man ku ku woote woo dara rek ñu bàyyi ko ko waaye nag bu fekkente ne mbir mi li not ci mooy ne kooku mën na loola te yàgg nañ koo gis muy jëf luy wane loola maanaam war na koo mën a wóolu loolu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tamit wóolu ko ci loola waaye kon nag fa tajaw ñu daal di nelaw maanaam loolu tamit bañ nelawee wa asnada mu daal di wéer bilaalum bilaal zahra woo ndiggam la maanaam ndodd li ilaa ndodd li mooy digg ginnaawam ilaa raahilatihi ci waruwaayam maanaam moom dafa wéeru ci waruwaay bi mooy euh, gëléem gi mu tegoon maanaam da cee wéeru ne taxaw di xaar rek ne rek fa xalabatu mu daal di koy noot ay naahu ñaari bëtu fa naama mu daal di nelaw mu am ci riwaaya mooy riwaaya farax si rahimahullah mooy fa xulibat dañ koo noot maanaam mooy nelaw a ko noot wala kulli xaalan maanaam mu daal di nelaw loolu nag mbir mi nag nekkatul ci ay loxoom maanaam boobaa loola moo tax moom amu ci dara lu mu ci eh, lu aw daanu ko lu ko ci fekk mu ne fastay xasa mu daal di yeewu annabi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waqat fekk na booba talaa fenk na xaaji bu shamsi wàllum jant bi maanaam mooy jant bi tàmbale naa jóg loolu nag boo gisee mbir mi demee Euh, mooy ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom ak sahaaba yi radiyallahu anhum dañoo biddanti maanaam lool tamit dañ ci xamee ne biddanti su fekkente ne nit ki jël na ay matuwaayam bu ci am bàkkaar maanaam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhaanahu wa taala du ko bàyyi muy nekk ci bàkkaar maanaam kon bu fekkente ne nit ki jël na ay matuwaayam masalan def na réveil bi sauf que daf koo déggut waaye loolu mu nekk mbir moo xam te ne war na am na mbir muñ ci war a ba ta bàyyi xel te moom mooy ne Euh, nelaw euh, maanaam réveil warta nekk réveil boo xamante ne musique la maanaam booy réveil warta nekk musique loolu moom daa waral a leer ngir maanaam yàq-yàq bu mag bi nga xamante ne moom lay indi ci xolu nit ki euh, beneen bi ci def moom mooy ne nelaw bu bu fekkente ne nit ki dafa def réveil bi réveil bi muy def dafa war a nekk tamit lu wóor waaye warta nekk réveil boo xamante ne tey mu dox suba du dox mu di ko teg loolu moom bu bindantee dëgg-dëgg xaw na koo teg boppam beneen bi ci des nag moom mooy nekkoon kon bii di lii day wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa maanaam ci xew-xew bii dañuy gis ne moom moo jëkk a jóg amma bële bay ci def maanaam ñeenti nit njëkk nañ koo jóg maanaam loolu day wane ne te Seydina Omar radiyallahu anhu mooy ñeenteel bi moo tax moom moo yee moo yee yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay kabbar yi mu doon kabbar. loolu moom mooy euh, ndax ne ñoom doonuñu nangu di yee yenente bi sallallahu alayhi wasallam fekk muy nelaw ngir dañuy bañ wahyu bi di fekk yu bi day ñëw ñu dagg ko loolu lañ ci doon bañ kon ci kaw lool dañuy xam ne keneen ku dul yenente bi nag sallallahu alayhi wasallam bu heure julli jotee wareef na laa yee kenn du yee kuy nelaw buñ ko waxee mooy kenn ko yee ci lu amul solo waaye ci wàllu julli dañ koy yee loolu moom moo tax say nodd am Seydina Bilaal radiyallahu ta'ala anhu yokkoon ci as-salaatu xayrun mina nawmi comme ni nga xam ne inshaa allahu taala daañ ko gis ci kitaabul azaan mooy ne julli daal moom moo doole nelaw dégg nga gën nelaw léegi ba nga xamante ne mbir mi am na fa qaala yonent bi sallallahu alayhi ne yaa Bilaal e yow Bilaal ayna maa qulta ana la nga waxoon maanaam li mu ci nam nag mooy yaa woon ne <laughs> da nga ñuy léegi yéewooñu maanaam fi mu toll boo xoolee subhaanallah yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñëwul ne ko ah yow nga ne woon dag ñuy yé yéewooñu fi am nañ problème yaa ñu ko teg nangam nangam waxut non nekk na dañu ko rek waa ana la nga waxoon loolu tamit moom mooy ne day tegtale ne képp ku jël responsabilité nangam maa koy def bu heure laaj bi la jotee daañ na laaj ana ana lan nga loolu maanaam moom itam dafa war a nekk maanaam loolu tamit dañ ko tey xamee dégg nena nee na nee na qaala moom sayyidina Bilaal radiyallahu anhu daan ne maa ulqiyat sànniwuñu ci man ci sama kaw nawmatun ay nelaw misluha yu mel ni xatt mukk benn yoon masu ma aybe man nelaw xeetu façon nelaw bi maanaam façon bii ma nelawee nii nelaw maanaam mooy nelaw yi ni mu gaawee ak tamit ni mu xóote maanaam <laughs> ni mu gaawee yegg ci ñàkk yëg ak it <laughs> ni mu xóote loolu bu ñu xoolee ci beneen xadis bu sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu day gis ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam biñ kiwee say say boobu laajul say laajul yenente bi maanaam sayyidina Bilaal radiyallahu loolu mooy beneen détail bi wane ni beneen événement la mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw mu ne mais lan moo xew euh, sayyidina Bilaal moom yeewul ñu ne non yeewuñu de sayyidina Abu Bakr radiyallahu dem ñu ne Seydina Omar radiyallahu anhu dem gis ne bala ñoo gis Seydina Bilal di gis yenente bi sallallahu alayhi mu ne man daal yaakaaruma lu dul ne Seydina Bilal radiyallahu anhu daal seytaane da koo jël joow ko maanaam da koo joow moo tax mu nelaw nelaw yu metti nii mu daal di dem gis Seydina Abubakar radiyallahu anhu Seydina Abubakar ne man daal yaakaaruma ne lu dul ne Seydina Bilal radiyallahu anhu ne seytaane da koo jël joo daal joo moo tax mu nelaw nelaw yu méttee nii maanaam jëmmi wax ji yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon maanaam nga gis ne loolu comme niñ koy fàttalee sayyidna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu lu ci bari bari daiman ay waxam day nuroog waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci circonstance ci jëmmi circonstance bi te duñu yóbbu maanaam loolu dafa bokk ci ngëneelam yu mag yi radiyallahu ta'ala anhu léegi fii nag bi nga xamante ne moom la kon nag nelaw gii maanaam musuma nelaw nelaw yu mel noonu qaala yeneen maanaam lool mooy lay maanaam lool tamit day wane ni nit ki tamit bu fekkente ne dafa am lu ko lu lu tax ba dara ba fekk ko ci loo xamante ne moo jëloon responsabilité bi te matalu war naa wax tamit lu tax maanaam warute rek yam rek ci ne bon maa ngi jéggalu ah, rek mu daal di jeex déedéet maanaam daa war wax tamit maanaam ne lii moo tax ba ñoo xam ne kat ah lii kat aw lay la wu ñu war a mën a nangu dégg nga qaala yeneen ci bi wa sallam ne inna allah li mooy buri yàlla qabada dafa ñëpp arwaahakum seen i seen ruuxi xëy jamono ji nga xamante ne shaa la ko soob wa raddaha te da koo delloo alaykum ci yéen xëy na jamono ji nga xam ne shaa da koo soob yaa bila wa yaa bilal yow bilal maanaam maanaam eh, wax ji maanaam moom mooy inna allah mooy nekk buur yàlla moom moo ñëpp seen ruuxi saa ko soobee naka noonu moo koy delloo saa yu ko soobee loolu tamit day wane ni benn ne borom bi subhaanahu wa taala moom mooy comme ni mu ko waxee allahu yatawaffal anfusa hiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qadaa alayha al-mawta wa yursilu al-ukhraa ilaa ajalin musammaa inna fi dhaalika la aayaatin li qawmin yatafakkaruun borom bi buur yàlla subhaanahu wa taala moom mooy téye moom mooy roof nelaw seen ay wala mooy mooy mooy faat li nga xam ne mooy seen bakkan jamono ji nelaw ak maanaam maanaam mooy mooy jamono ji muy dee nit ki dee yàlla moo koy faat naka noonu bakkan bi naka noonu suy nelaw itam moo koy faat maanaam mooy faat bakkan bii nelaw waaye nag comme da koy téye ngëpp ko bu boobaa jamono ji nga xamante ne mooy heure yeewu su jotee ki nga xamante ne moom mooy nelaw moom ki nga xam ne moom la yàlla dogal ci ne day continuer di dund da koy delloowaat ba kanam waaye ki nga xamante ne nag maanaam moom mooy ki nar a dee nga xam ne dee ci yàlla dogal na ci moom ak dee nag day téye bakkan bi doot ko ko delloo ba waaw dégg nga loolu mu ne bokk na ci kéemtaan mooy ne ndax nelaw xaal bi nit ki di nekk bu nelawee mooy bu nekkee bu deewee rek sauf que loolu maanaam fii ruux bi wala boog bakkan bi day lëkkaloo ak nit ki Mm. ci ci ci ci ci ci ci ci ci zahiram ak ci baatinam sauf que bu nit ki waree dee ci zahir ak ci baatin yëpp dañuy lëkk dañuy tàqale ruux bi ak bakkan bi ak yaram bi waaye su fekkente ne nit ki dafay continuer di dund dañuy tàqale rek zahiram ma pas ak baatin bi maanaam ci ci pas ci biir nit ki mais ci biti nit ki rek la ñuy tàqale ak ak bakkan bi bakkan bi foofu ruux bi lañ ci namm maanaam wala boog ruux bi bakkan bi lañ ci namm maanaam euh, ngir Euh, euh, ñoom ñaar léeg-léeg nekk gi ñuy nekk benn ndax nit ku sell ki day dem ba nga xamante ne bakkanam day mujj nekk ruux nit ku euh, ki nga xamante ne dafa bon maanaam dafa dem a dem nekk yéefir bu bon a bon kooku day dem ba nga xamante ne ruuxam day mujj nekk bakkan loolu moom moo tax alquran wax fële ne yàlla moom bakkan yi lay lay faat mbir mi bakkan bi lay faat waaye comme sahaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñooy gën a sell ci nit ñi te seenu sell ci dafa kawe lool ñoom amatuñu bakkan ñoom ci ruux ruux la am moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam melale fii baax di ne baatu maanaam ne yàlla moom mooy lépp seen ruux saa moo ko delloo itam saa yi nga xamante ne moom la ko soob mu ne ko yaa Bilaal yow Bilaal comme jógal fa azzin te nga noddal binnaasi te nit ñi bis salaati ci julli am na benn mbir moo xamante ne dañ koo fàtteewal mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi muy noté buntu bii daf koo noté baabul adaan ba'da zahaabil waqt buntu noddu ginnaaw bi nga xamante ne moom la waxtu wi dem te waxul baabu man qaala bil adaan ba'da ba'da zahaabil waqt ki nga xamante ne moom moo wax ne uh, wala yu mel noonu wala boog buntu uh, ndax dañuy noddu ginnaaw hal yu voilà hal yu azan ba'da zahabil waxtu ndax danañ nodd ginnaaw waxtu yu jeex maanaam ngir ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala su fekkente ne mas'ala bi dafa am wuute ñaare duy faral day lii qaa'idaam li muy doxale mooy ne daf koy indi ci siixatul tamrid maanaam du dogu du dogu ci mbir mi daf koy wax waxin woo xamante ne dañuy gis ne am na xeetu sikki sàkka ci na mu waxee waaye fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala ànd ak ne mas'ala bi dafa am wuute ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim mais terewul mu indi ci wax ko waxinu dogu lu tax li tax nag moom mooy xadis bii dafa nekk loo xamante ne dafa leer ci leeraay boo xamante ne maanaam amul possibilité wu ñu mën a duute ci ne kon masala bi lan moo ci ngir ne wuute comme li waykat ba wax walaysa kullu xilaafin jaa mu'tabaru du wuute gu ñëw ku nekk rek dañ koy bàyyi xel wuute bi su fekkente ne dafa wuuteeg texte bu leer te mooy fii comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax sayyidina Bilaal radiyallahu anhu ne ko qum jógal fa azzin binnaasi bis salaat nga noddal nit ñi ci julli ñu xam ne kon julli la ni wax te nodd bi ñu xam mooy nodd bi ñuy noddal pour julli loolu day tegtale ci anam gu leer ci ne bu fekkente ne waxtu wi dafa dem tamit itam loolu dañ koy nodd comme nii nga xamante ne noonu la demee ci bi te noonu tamit lañ ko gise woon ci hadith sayyidina Imran ibn Husayn bi radiyallahu ta'ala anhuma yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digle ñu loolu mooy li nga xamante ne mooy li ràññeeku wuute ak loolu nag mooy mazhabu jumhurul ulama rahmatullahi alayhim te mooy fuqaha u hanafiyya ak rahmatullahi alayhim waaye fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñoom ah, daf ci bari te daanaka mooy li siiw li gën a siiw ci mazhab bi mooy ne loolu duñ ko noddal waaye dañ koy liqaamal keke loolu nag dafa wuuteeg li nga xamante ne mooy li wér te mooy li dëgër te tukkee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, amma li nga xamante ne moom mooy liqaam yi nag loolu tamit li nga xamante ne moom mooy borom xam-xam yi alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ak dañ koy liqaamal pour ku maanaam julli bu nekk bu dee julli yi dafa dafa bëri maanaam dañuy noddu dañuy liqaam waaye saa ñu waree jógaat julli beneen julli dañuy liqaamal julli booba itam waaye amma bii tamit bii nga xamante ne moom mooy euh, sa euh, euh, bu dee Hanafi la rahmatullah alayhim ñoom liqaam bi dañ koy def soo la neexee nga liqaamal benn liqaam maanaam da ngay nodd benn nodd liqaamal benn liqaam su la neexee nga lëkkaam saa su ne comme ni nga xam ne noonu la ko ñeneen ñi wax waaye su la neexee tamit da nga def benn lëkkaam pour yeneen julli yépp loolu tamit moom mooy bu ñu tukkee itam c'est la même bu ñu tukkee dañuy noddu comme nii rek dafa fekk tamit ñu tukki dañuy noddu daal di pour julli bu dee dañuy boole julli yi tamit dañuy noddu benn noddu pour tisbaar ak tàkkusaan a bokk pour timis gee waaye dañuy lëkkaam pour julli bu nekk. loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li wér inchaa allah da nga mu ne fatawadda amu daa di jàpp fa lama bi nga xamante ne irtafaat yëkkatiku na ash-shams jant bi wabyadat mu daa di weex tàll dem ba weex maanaam mooy yëkkatiku na carrément ba commencé ba weex tàll qaama ci li doog a taxawee fa salla mu daa di julli lii nag bokk na ci li nga xam ne mooy dëgëral mazhabu xanafi yi rahmatullahi alayhim yi wax ne jamono bi jant bi di jóg même bu julli jotee doo julli maanaam wa jamono bi jant bi jóg duñ julli lu tax ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jóg julli te jamono ji muy julli dafa fekk ne jant bi dafa xaar jant bi fekk ne jamono jooju muy jant bi di waaj a jóg maanaam jant bi genn wàllu jant bi mooy xaajibu shams la wax irtafa xaajibu shams benn wàllu jant bi moo tàmbalee jóg mais jant bi jugagul woon carrément waaye nag balaa moom muy julli dafa xaar ba jant bi jóg carrément mu doog a julli loolu nag day dëgëral li nga xamante ne moom la ñu wax ñoom rahmatullah alayhim bu ñu fàttali ko ci wuute gi nga xamante ne maanaam moom la ñu wax ne julli farata dañ koy tere ci ñetti waxtu yi mooy waxtu bi nga xam moom la jant bi di jóg moom la xam ne moom la jant bi di so ak jamono ji nga xamante ne moom la jant bi nekk diggu njolloor maanaam ñetti jamono yi dañ koy tere maanaam hadith bi bokk na ci li ñuy li muy dëgg li muy liy dëggal li muy dëggal beneen bi ci def moom mooy ne euh, ñeneen ñi nag ñoom ànduñu ci boobu lay ndax ñoom dañoo jàpp ne euh, jant bi jamono ji mu tàmbalee jóg loolu day wane ne waxtu wi jàll na ndax waxtu wi du jamono waxtu wi mi ngi yam ci jamono bi waxtu wi tàmbalee jóg maanaam suba waxtu wi jant bi tàmbalee jóg la suba gi di tàmbali da la suba gi di yam. mais yamul jant bi bu jógee carrément kon lool bu boobaa dootuma nekkati lay ci yéen loolu la leen ñi ci def di tontu beneen bi ci def moom mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii mu def nii day ware ni julli même bu dee dañ koo war a fay maanaam fay ko ci saati léegi nii nii nii nii nii du lu du lu war ngir ne bu doon lu war yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu jógee rek ci la koy daal di def kon hadith bi tamit tegtal na ci loolu ci ne fay julli. du maanaam euh, euh, maanaam euh, qada as-salati ala al-tarahi la ala al-fawri maanaam julli bu ñu koy fay dañ koy mën a fay même bu dee par exemple heure bi xës na romb maanaam mën ngaa nekk ci yeneen ci li nga ne nga daal di julli après maanaam ndax xës naa romb ba pare waaye nag nga teel koo julli dafa nekk lu ñu sopp dégg nga loolu moom loolu bokk na ci liñ ciy xame beneen bi ci def bii wane ni xew-xew bi bokkut ak xew-xew Sayyidina Imran ibn Husayn bi radiyallahu taala an mooy bi booba dafa fekk ne jant bi dafa jug carrément ñoom bi ñuy nelaw tàngooru jant yee leen yee fii nag jant bi day doo jug rek loolu yëpp day tegtale ne xew-xew bi du woon benn wallahu taala a'lam hadis bi imam al-Bukhari rahimahullah dina ko indiwaat hadis numéro 7471 imam Muslim na ko hadis numéro 681 imam Abu Dawud hadis numéro 437 imam An-Nasa'i hadis numéro 846 imam Ahmad ibn Hanbal hadith numéro 22546 22575 ak 22611 ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ashaabu kutubu sitta euh, euh, ñoom euh, ñëpp indi ko ba mu def imam at-Tirmidhi imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahmatullah alayhim ñoom ñoo indiwul suñu hadith bi rahimahullahu al-jami' mu ne baabu man salla binnaasi jamaatan ba'da dhahaabil waqti fii tamit imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral ne baabu buntu man ki nga xam ne salla dafay julli binnaasi ci nit ñi jamaatan ci mbooloo ba'da ginnaaw dhahaabal waqti waxtu wi dem maanaam dem gi nga xamante ne moom la dem maanaam mooy li mu tekki rek mooy ginnaaw bi nga xam ne moom la waxtu wi faat waaye li tax imam al rahimahullahu taala waxul masalan euh, baabu man salla salaatan faa'itatan maanaam bu julli ki nga xamante ne euh, moom mooy julli jull mooy julli julli bu faat binnaas ci nit ñi jamaatan ci mbooloo maanaam lu tax waxul lool baabu man salla salaatan faa'itatan binnaas jamaa lu tax waxul loolu mooy ne day yëgle ne maanaam ne lii euh, bokkut ak li nga xamante ne moom maanaam waxtu wi mooy waxtu wi jege. bokkul nag ak li nga xamante ne mooy waxtu yi nga xamante ne dafa sori maanaam mooy ne tey bu ñuy fay waxtu wu julli et fii nii julli bi dafa jege maanaam waxtu yu génn na et mais terewul gars yi nañ julli rek comme nañ julli léegi nañ nañ julli léegi bokkut ak tey bu ñu demoon maanaam ne dem na ba ay ay fan wala ay weer wala ay at ngay doog a fàttaliku julli gi loolu bokkut ak loolu maanaam fii li mu bëgg a wax rek mooy ne waxtu wi romb na waaye nag li mu bi mu rombee loolu lay leeralaale ci waxtu woowu mu ne qaala bil isnaad al fi awwal al kitaab ilay haddathana Mu'aaz ibn Fadaala Muhammad gisoon nañ ko di waa euh, waa Basra dañuy wax tamit waa Misra la Abu Yaziid Mu'aaz ibn Fadaala az-Zahraani euh, rahimahullahu ta'aala euh, moom mi ngi génn àdduna deux cent quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rek moom moo solo xadisam moom dafa bokk ci afraadul Bukhari moom ah, xadisam maanaam ah, ci Sahih imam al-Bukhari boobu daj ban ci xadis la ci am comme niñ ko gisee woon romboon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna moom mu ne qaala haddathana Hisham te moom mooy al imam Hisham ibn Sumbura Dastawa'i rahimahullahu ta'ala daa kantaram nekkoon Abu Bakr Euh, ibnu abi abdullah ad-Dastuwaa'i i Sumbur mooy abu abdullah mooy misam euh, mooy ad-Dastuwaa'i rahimahullah moom mi ngi génn àdduna soixante-seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk imaam bu mag ci waa Basra rahimahullah moom mu ne an Yahya te moom mooy imaam bu mag boobu muy Yahya ibnu abi Kathir ibnul Mutawakkil rahimahullahu ta'ala génn àdduna 129 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci taabi'i yu mag yi ci waa Basra rahimahullah mu ne an Abi Salama te moom mooy al imaam Abu Salama Abd ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn Harith ibn Zuhra muy waa Banu Zuhra nekk Abu Salama az-Zuhri rahimahullahu ta'ala di doom ci saxaaba bu mag bi radiyallahu anhu di sayyidna Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi gane ak gane adduna ci ñaar fukkeelu at ak juróom-ñaar wala lu wër-wërloo ci lool génn adduna 93 jàpp 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci borom xam-xamu Madinatul Munawwara yu mag yi ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nga xamante ne bokk na ci ñi nga xamante ne sax wax nañ ne ci fuqaha u safa la bokk ci benn ci wax yi nga xam ne moom la ñuy wuute ci juróom ci kan mooy juróom-ñaareel ci fuqaha as-sab'a rahmatullahi alayhim mu ne qaala mu ne moom moom tay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne mi ngi kon mu ne an Jaabir ibn Abdullah muy saxaaba bu mag boobu radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdullah dañ koy Abu Abdurrahman wala Abu Muhammad Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram ibn Salaba ibn Ka'b ibn Ghunm ibn Ka'b ibn Salama al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma muy doomu Seydina Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom moo nekkoon chef chef xumaat yi maanaam ñi nga xam ne ñoom la fi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tegoon ci kaw jabal Uhud ba pare jox ko ne moom na nekk kilifa gi foofa maanaam moom Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu bi nga am saxaaba bu mag moom mi ngi gën a adduna juróom fukki at ak juróom benn seize ngir laataa gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy ñëw Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu fukki at ak juróom benn la amoon mi ngi génn àdduna soixante-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ëpp luñu solo xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ngi solo mille cinq cent quarante xadiis moom mooy musnadam imam al-Bukhari imam Muslim rahmatullah alayhi ma wéetoo bokk nañ dëppoo ci cinquante-huit hadith imam al-Bukhari wéetoo ci vingt-six hadith ci hadith Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu imam Muslim wéetoo ci cent vingt-six hadith ci hadith Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda ma anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ne Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu di waa Banu Adi ibn Nufayl ibn Adi radiyallahu taala anhu di sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaareelu xalifaam nekk ki nga xamante ne moom mooy euh, moom moom ñi nga xam ne ñoom la ñuy tudde al muhaddasuuna te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne am na ci nit ñi nga xamante ne maanaam ci xeet yu njëkk yi ñoo xam ne bu yàlla day wax ak ñoom te duñu ay yenent waaye ci xeet bii nag bu ci amee Omar Seydina Omar radiyallahu anhu ci la bokk maanaam li muy tekki mu sikk nekkul ci ne dana ci am ndax euh, ñi waa xeet wi ñoo gën waa xeet yu njëkk yi maanaam kon euh, li mu ci namm mooy ne moom mooy ku moom mooy muhaddas bu mag bi radiyallahu taala anhu nga xamante ne ñoom ci ñi gën a mag ci wàllu yi daal mën nañ ñi tax ci ñi nekk ci xadara borom subhaanahu wa ta'ala ci maqaamal qurba ci ñi jege yàlla ñi ñooñu ñooñu ñi ci gën a mag radiyallahu taala anhu sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu moom nga xam ne mooy ñaareelu xalifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lañ njëkk a wax amirul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu moom la ñuy joxe exemple ci maanute ak njub ak mbaax naka noonu mooy nga xamante ne bi mu duggee ci l'islam l'islam dafa am doole moom mooy nga xamante ne tamit moom mooy teqale diggante lu baax ak lu bon ci dëgg ak caaxaan moom mooy teqale diggante dëgg ak mooy teqale diggante lu ñaaw ak lu rafet nga xamante ne seytaane ragal na ko ragal bu toll ni bu jaaree ci mbedd mbedd seytaane day ragal mbedd mooma du fa jaar ñeen fukki fan seytaane da koy moytu loolu day tegtale màggaayu sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu warda mi ngi génn moom euh, mi ngi génn na vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci euh, jeexitalu at ba euh, moom mi gane mi mi ngi mi Euh, am génn amoon 63 ans génn na euh, bi muy génn àdduna musnadam nekk 539 hadith amma li nga xamante ne moom mooy muttafaqun alayhi moom 26 la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wéetoo ci 34 hadith imam Muslim wéetoo ci 21 hadith hadith sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nee na jaa dikk na yawmul xandaq bisub xandaq maanaam dañ koy wax yawmul ahzab naa maanaam ndax baatu xandaq maanaam du turu arab turu ajam la maanaam xandaq li muy tekki moom mooy ay euh, ay ay ay gas ay maanaam comme ay ay ay am am ay kàmb yu mooy fos waaw mooy kàmb yu mag yi voilà mooy kàmb yu mag yi voilà loolu loolu mooy mooy mooy xandaq ndax keroog ba ñu waree xare mooy dañ koy xamit ghazwatul ahzab mi ngi am ci ñeenti ak ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax euh, yéeféer yi dañoo maanaam la leen daloon Badar naka noonu euh, Uhud tamit dëgg-dëgg euh, xaw nañoo fayu waaye ba tey gañewuñu loolu tamit xaw leen a metti lool waaye nag ñu ne nag léegi ñu dajale ñi nga xam ne ñooñu la ñu xam ñëpp ci maam ñu def benn coalition bu mag a mag maanaam mooy comme ni ñu naka jekk rek ñu bëggee dal kenn dañuy def def coalition noonu lañ def tamit loolu moo tax ñu tudd ghazwatul ahzab maanaam moo tax ahzab mooy coalition yi mooy coalition bi mooy les coalisés wala coalition bi dégg nga ñu dajale maanaam pour ñëw nag dégg nga dal ci ci kaw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam biir Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñu am ñu bëree bëri nag ñu bari lu war a tolloog fukki ak ñaari junni nit maanaam ndax xam ngeen ni Badar bëri wu ñu woon googu bëri yéeféer yi junni la ñu woon euh, Uhud yéeféeri ñetti junni la ñu woon mais bii paa dañoo dajale maanaam xool alliés yi ñëpp ñu dajaloo ñu def coalition pour ñu dal ci kaw léegi bu ñu ñëwee ñu xam ne ñu ngi ñëw te lu tollu noonu bu ñu yegsee ci dëkk bi xëy na day metti léegi euh, ñu ne waa léegi nan lañuy def ñu réunion euh, Sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu moom moo wax ne ñun de liñ daan def mooy xandak dégg nga ñun liñ daan def maanaam xan ñun. Euh, Eh, dégg nga ka kunna iza hasarana al-aduwwu xandaqna kun ñun kunna iza hasarana al-aduwwu xandaqna ñun bu ñu noon bi daan wër ndar kepp ndar kepp ñu ñun lañ daan def lu ñuy tuddee xandak maanaam mooy laaj mooy laaj luy loolu ñu ne daal mooy dañuy jël dëkk bi di koy daal di def ay tranchées yu bari maanaam dañu koy voilà dañu koy gas gas gas ay gas yu xóot yoo xamante ne seen armée yi duñ mën a jéggi maanaam tey buñ ñu yoree ay fasek ak wala luñ mën a yor de toute façon mënti mënuñu jéggi distance bu tollu noonu donc ñun noonu la def léegi su ko defee dañ koy wër léegi ñun euh, su ko defee ñoom li ñuy def mooy dañuy wut tranché bu ndaw rek benn partie bu ndaw ay passerelles yu ndaw a ndaw la ñuy bàyyi te comme yoo mun naa def loolu lu tax parce que dëkk bi ni mu la. ndax am na côté boo xamante ne comme montagne yi dafa def nii wër ba benn partie bu ndaw rek moom la foofu rek lañ mën a jaar moo tax ñoom ñu def loolu nga xam ne day yomb parce que ci montagne yi ñoom duñ mën escalader montagne yi wàcc loolu day metti ci ñoom duñ ko man léegi ni ñuy def rek moom mooy côté bi ñu mën a duggsee côté boobu ñoom moom la ñuy jël ci wër ci dëkk bi daal di daal di gas tranchées yi rek mu daal di jeex ñu problème problème bi daal di réglé wu mais nag dañuy bàyyi ay porox ndool yu ndaw bu ko defee gars yi buñ ñëwee foofu la foofu la ñu mën a xeexee ñoom nag maanaam su ko defee léegi nag ba nga xamante ne mbir mi demee na noonu gaa yi am problème moo tax euh, bés boobu nag mais comme nañ doon gas di gas gas bi bi metti nag nee na Seydina Omar radiyallahu anhu ñëw ci yeneen bi baadama gannaaw ba nga xam ne arabat sona as-shams jant bi fa ja'ala mu nekk ya di saaga kuffaara Quraysh yéeféer Quraysh yi maanaam nekk di leen saaga maanaam saaga gi nag lii day wane ne maanaam yéeféer yi dagan nañoo saaga waaye euh, mu am lu mat a bàyyi xel mooy saaga fii tekkiwul li di wax saaga loolu di wolof di wax saaga euh, maanaam euh, amul équivalent ci arabe amul tamit équivalent ci français tamit ah amul équivalent tamit ci anglais ah voilà maanaam li wolof naan saaga loolu amul équivalent ci parce que ñoom dañuy wax yu ñaawa ñaaw Ah, di tudd ay waajuru jigéen ak di tudd ak yu maam yu garaaw la ñuy tudd loolu nag amul équivalent ci arab ah, mais li nga xamante ne moom la ñuy wax saaga rek mooy ŋàññi leen daal critiquer wax leen maanaam nekk di di di di di di wax ne ñii ñoo bon waaye ñii ñoo doy waat loolu la ñuy tuddee saaga maanaam mooy xas la walla danañ di xas wolof maanaam ñoom bu ñuy wax saaga loolu lañ ci nam mais teg tëlewuñ ne dañuy saaga comme ni tubaab rek bu nee dee insulté illa illa insulté tekkiwul ne dafa tudd waajuru bu jigéen wala dara li muy tekki rek mooy da koo xam mm. dégg nga euh, moo tax boo leen waxee dara lu ñu lu kii sax dañ naan yow saa fitul insulte lii lii lii lii insulte la dégg nga ab saaga la fekk euh, bokkut ak ñun wolof li ñuy wax dégg nga kon euh, loolu day fekk ne kon di ŋaññi maanaam di ŋaññi di xas yéefiri loolu dagat na waaye nag waruñu koo def ci anam goo xamante ne ñoom dañ koy dañuy fay maanaam dañuy dañ koy dégg saaga yàlla saaga suñu yàlla wala saaga suñu yenent wala yu mel noonu comme ni ko alquran waxe wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bighayri ilmin bu leen saaga ñoom yi seen yàlla yi ñuy jaamu lu tax parce que boo leen ko defee ñoom ba ñu yëg ko ñoom dañuy répliquer bu yàlla la ñuy saaga yéen bi ngeen di jaamu ci noonoo ak ñàkk xam-xam loolu donc loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li jara mooy tandiko beneen bi ci def mu ne kon euh, te li muy tekki ne waxul wax ju ñaaw tuddul lu ñaaw mooy Seydina Omar radiyallahu nañ ko xamee xam nañ ni lu ñaaw du génnee ci na beneen bi ci def euh, mu ne euh, kon fa jaala mun ba mu nekk yasub muy saaga kuffar Quraysh yéeféer Quraysh qaala mu ne ya Rasulullah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam maa kittu xaw maa usalli di julli maanaam jegewu ma sax di julli loolu fii kut kittu kaada li muy tekki fii mooy jegewuma woon julli maanaam mooy tàmbali gu mu woon sax di dem pour taxaw pour mën a julli loolu lay tekki maanaam bokkut ak waaye ñaare kaada du faral di tekki lool ka kaada li muy faral di tekki mooy euh, jege woo da def dara maanaam xaw woo def dara loolu nag euh, li muy tekki maanaam saa yu moo tax baat la mooy ak kii ci euh, li ñu tuddee af'aalul muqaaraba la tudd maanaam verbe yi nga xamante ne dañuy jegeñal mbir. maanaam bu ma ne xaw maa def nangam mooy ne def mooy def naa ko xaw tuuti nangam du ma ko def loolu su ma ko waxee rek mooy mujj naa koo def dégg nga voilà xaw tuuti ma def nangam it li muy tekki mooy defuma ko maanaam moo tax moom bu dàqee mooy lay saxal bu saxalee day dàq waaye fii li muy tekki moom mooy ne fii baat kittu bu njëkk bi li muy tekki comme euh, fa zabahuha wa ma kaadu yaf'aluna mooy dañ koo rendi mooy yent yàlla Musa alayhi salaam mooy ñi borom nag ya nañ na nañ leen rendi ñu nekk fay lay lu nekk ñu wax ko naan nag yi ñun c'est nag yi bu mel nii ba nag ko nan la war a mel luy couleur am nan ak ñaata la war a am ak yooyu noonu finalement alquran ne fa zabahuha rendi nañ ko waaye wa ma kaadu yaf'aluna li muy tekki mooy euh, euh, mooy ne jege wuñu woon jege wuñu woon di ko def boo foofu kaada tamit day tekki. Euh, day tekki loolu amma euh, euh, amma iza akhraja yadahu lam yakad yaraha maanaam su yëkkitee loxo su génnee loxoom du ko xaw a gis mooy comme nit ki su nekkee ci géej gi ci lëndëmal géej gi su yëkkitee loxoom du ko xaw a gis li muy tekki mooy dina ko gis waaye tellement que géej gi maanaam lëndëmaay gi ci nekk mooy xaw tuuti du ko gis voilà foofu loolu lay tekki waaye fii fa zabahuha rendi nañ ko ci lañ xamee ni def nañ ko kon moo tax wa maa kaadu yaf'aluuna comme fii kittu maa kittu bi fii loolu lay teg mooy xawuñu ko maanaam buñ leen bàyyi woon rek duñ ko def mooy jege mooy mooy jegewuñ woon di ko def loolu lay teg jegewuñ woon sax di ko def su fekkoonte ne dewuñu woon ba insister ci mbir mi wala boog euh, juguñu woon fasuñu ko woon yéenee def maanaam lool mooy wa maa kaadu yaf'aluuna fii tamit mooy jegewu woon dem ni damay jug pour dem julli ji al asra tàkkusaan hatta mbete kaadat xaw tuuti shamsu jant bi taghrubu mu so fii nag kaadat bi li muy tekki mooy jant bi xaw tuuti mu so maanaam li muy tekki mooy lan mooy Seydina Umar radiyallahu anhu bi mu jógee pour dem maanaam euh, dem na ba jant bi di waaj a so te sax xalaatagul woon sax jóg pour julli tàkkusaan maanaam loolu lay tekki maanaam loolu tax baat bi maanaam euh, baat bi nii ci surraax yi dafa lënt lënt ndax baatu kaada li muy tekki moo tax suraax yi problème bu ne lañ ci am lu nekk jéem nañ ko koo firé fa façon <laughs> wax bu ne jéem nañ cee ñëw mais euh, tahqiq bii ñu def moom mooy insha allahu taala euh, tahqiq bi wér gi bi wér bi insha allah euh, jarul ñuy gën a dugg ci wàllu kaada maanaam ci affaire lugha bi xóot ak wuute yi ci borom xam-xam lugha yi wuuteeg yooyu mais tahqiq bii rek maanaam doy na insha allahu taala mu ne qaala mu wax annabi yeneen bi sallallahu alayhi mu ne wallahi yeneen bi ne ko wallahi war naa ci yàlla ne maa sallaytu xaa man julli ma takkusaan fi mu toll te timis jot na mu ne war naa ci yàlla ne julli ma takkusaan la dégg nga lii eh, lii nag laataa salaatul xawfi di wàcc la maanaam laataa ñuy yoonal salaatul xawfi la maanaam ne bu gee geer amee julli ni ñuy jullee mooy dañuy ranger imam bi taxaw loolu daañu ko gis insha allah am na kitaabu lëmm ci loolu kese maanaam mooy imam bi day taxaw ci kanam am ñenn ñi rangé ñenn ñi taxaw di di di xeex ak ñee bu bu ñu demee ba ñii eh, bu imam bi toogee fi muy war a taayaa léegi bu boobaa ñii dañuy sëlmal wala boog eh, tout dépend maanaam ay cas de yu bari la mais dañ ñoom dañuy jóg dem continuer xeexi ñi ci def nga xam ne ñooy ñi ci def ñoom ñooy ñëw imam bi jóg bu imam bi jógee ñu daal di julli kàbbar après moom ñoom moom mu sëlmal ñoom ñu doon di sëlmalandoo maanaam noonu lay def maanaam nga gis ay ay mais ay cas de yu bari la insha allah dinañ leen gis façon yi nga xamante ne ñoom la ñuy jullee yëpp selon circonstance ak selon ni mbir mi mel naka la ñuy boolee julli yi maanaam mais ala kulli haal ni muy demee ci gàttal daal mooy imam bi day jiite ñëpp en même mais ni mu leen di jiite mooy nit ñi dañuy nekk ñaari groupe ñenn ñi dañuy jëkk a jullee imam bi benn partie bi dem ñi ci def ñëw imam bi xaar leen balaa muy jóg pour yeggale julli yi ñi ci des ñëw ñu julli eh, bu ñu paree ñu ñu voilà en attendant ñu leen di di toppatoo noonu yi ñu daal di sëlmal maanaam loolu day wane julli ni mu amee doole ci anam goo xamante ne amul dara lu war a mën a tax ba du julli julli moom maanaam waxtu bi ki nekk ci cas de figure boobu kooku la ñuy wax ne saa yu julli ànd ak ne da ngay nañu nekk en tout nombre moment boobu mais terewul déedéet julli leen. maanaam comme quoi julli dafa nekk loo xam ne amul dara lu war a mën a tax doo ko def dégg nga mais nag fii euh, euh, boobu dafa fekk lii amagutoon léegi nag laaj bi mooy mais ki mel nii tey kii def lii yeneen bi sallallahu alayhi nga xamante ne ak ni mu toll ci yàlla ak koo xamante ne xolam du takkalikoo ak yàlla ak koo xamante ne mu ngi jàkkaarloo maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala ne naka la mën a nekkee dara di ko préoccupé ba tax du julli te lii dalu ko benn yoon ci bis bi ci ci ci xandak parce que euh, am na foo xamante ne euh, julliwuñu woon tàkkusaan comme ci hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu anhu foofu dafa ne julliwuñu woon tisbaar tàkkusaan timis ak gée fii euh, imam bu dee ci hadith bi da ngay gis ne tàkkusaan rek lañ julliwutoon am na ci beneen boo xam ne tisbaar ak tàkkusaan lañ julleegu tool dañuy gis ne kon maanaam loolu ni leen di boolee ndax borom xam-xam yi rahmatullah ba ñu wutee ci nan la leen di maanaam lan moo ci wér ñu bari dañoo jàpp ne sax ne non xëy bii rek wér bi ci def yi des wéruñu comme que bii moo nekk ci saxex yi et cetera bële ci sunan imam Tirmidhi la nekk rahmatullah bu hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et cetera wala boog xëy na dañoo jaawale wala nangam mais niñ leen di boolee mooy rek ne comme ni ko ñenn ci borom koo koy waxee rahmatullah alayhi mooy ne juuru xandax du woon benn bés kese maanaam bés yu bari la événement yi kon dafa wuute rek loolu lay tekki dégg nga mu daal di wax ne kon euh, waaye lu maanaam laaj bi mooy nan la lii mën a dalee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak it circonstance bi naka la mën a melee nii est que est ce que ki julli jamono jooju mooy ëpp ci yaaba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom julliwul parce que normalement ñun bu fekkente ne julli dafa jot te julli man ma julli yaw julli woo li ma a waat mooy maa la ëpp ci yaaba tey ndax julli naa man au moins ci waxtu wi julli wi yow nag julli woo loolu ba waxtu wi jàll na est-ce que julli maanaam moo ëpp ci yaaba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu mooy nekk laaj bi bii bi daanaka bii ràññee euh, boobaa tontu bi mooy dañ naan la déedéet manta lu tax. ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam jamono jooju tajalli yi mu doon amee maanaam borom bi subhaanahu wa da ko doon ndax xam nga xadara bi comme comme Cheikh Tidiane wax radiyallahu anhu xadara yàlla bi dafa nekk loo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala mayul kenn mu mën cee sax daa di mën du ci génn lu dul yenent yenent yi rek ñoo man fu ñu tollu seen xol aju ci yàlla ci anam boo xam ne amul dara lu leen di préoccupé maanaam lu ñu mën a ne dara du leen préoccupé bu amee kenn ku mën a nekk ku mel noonu ginnaaw yeneen ci instant kenn rek la ci jamono mooy xutbu bi gawtu sinon ñeneen ñi ci def ñëpp du ñu mën a nekk jamono joo xamante ne saa su ne seen xol du jug ci xadara bi te du ñu am dara lu leen préoccupé ba mu wàññi niñ seen ni ñuy teewee ci xadara bi maanaam teew ci xadara bi nag li muy tekki tekkiwul bouger dem fenn wala yooyu comme ni ngay déggee gars yi di wax naan wooy dafa fanaani ci xadara bi wala xadara ba ña fay fanaani loolu foo ko déggee xamal ne waa ji comprendre maanaam mooy ne waa ji te jàpp na ne mi ngi wax lu intéressant mais mooy ne moom ci boppam en fait d'ailleurs yooyu bokk na ci yi ñuy xamee ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooy woote woo te li ñuy wax du dëgg ak ak nga xamante ne li ñuy wax dëgg la xam nañ ko parce que ay subtilité la yoo xamante ne euh, buñ koy wax ni jooyal ko rek ñi xamul ni dañuy foog ne fu ñuy fanaani ji la benn place la bu ñu aménagé nga dañ koy occupé et que comme ay terrain la wala yooyu ñu bari loolu lañ koy xalaate fekk xadara bi li muy tekki lenn kese la mooy nit ki jamono ji muy nekk ak xolam borom subhaanahu wa taala mu yëg ne mi ngi jàkkaarloo ak moom te moom mu wan yàlla ne ko taxaw teewlu boromam ne ko yool la yow man maay jaam bi te yow yaay yow léegi man nekkuma fi lu dul ngir jaamu la leneen nekkuma fi leneen lu dul ngir jaamu la te ma maanaam toroxlu boobu ngay toroxlu ci kanamu yàlla di teewlu jëmmi borom bi subhaanahu wa ta'aala loolu mooy dugg ci xadara bi soo nekkee ci xaal boobu yaa ngi ci xadara bi soo ci génnee génn nga ci comme julli la rek julli da ngay nekk biir julli wala nga nekk ci biti mënoo nekk en même temps entre julli ak biti julli mm-hmm. xadara bi tamit noonu la demee da ngay nekk biir mbaa nga nekk ci léegi nag xaal boobu noonu sax ci daa iman te doo ci jóg mukk amul dara lu la mën a préoccupé ab yeneen moo ko man te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme dafa nekk ci xaal boobu daa iman nekkee nag ci jamono ji mu nekkee ci jihaad bi noonu dafa am xam ndax ndax ndax euh, comme li euh, comme li yeneen wax ne sallallahu alayhi wasallam islam bi sanaamu zurwataha mooy li nga xamante ne mooy njomboxtal gi li gën a kawe kawe kawe ci diine ji mooy jihaad d'ailleurs moo tax moom la maanaam moo tax yeneen bi saa tam nekk ab maanaam naa fekk manu ko mhm. parce que day ragal en fait mhm. euh, te fii lay nekk di sóoraale intérêt yu bëree bëri euh, bi nga xamante ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi maanaam xaal boobu mu nekk jamono jooju xaal boobu mu nekk euh, di teewlu borom subhaanahu wa taala di jàkkaarloog borom subhaanahu wa taala di teewlu jëmmum ju mag gi. période boobu noonu jaamu yàlla bu kawe googu yeneen borom bi subhaanahu wa ta'aala daf ci la ko maanaam ci la wàññi maanaam ngir moom li mu doon maanaam ci la ko ci ci la ko fàtteloo julli ci ngir ne foofu daf moom borom moo ko soxla ci jamono jooju ngir leneen moo tax mu fàtte julli ji préoccupé wu ci mbir moom ba tax mu fàtte ko mais sinon euh, sinon julli moo gën a mag te xaar boobu duñ ko may keneen maanaam amul keneen ku ñu naan Euh, non man euh, comme que ci lii laa ne moo tax julli du ma ko def comme Cheikh Abdel Zabbah wax la radiyallahu anhu parce que ñaari leer moo am maanaam nit ki même ki nga xamante ne dafa nekk jeex fe maanaam dafa dafa dafa màndi ci leeru yàlla maanaam di contempler yàlla nekk ci màndi ci leeru yàlla kooku noonu bu julli jotee da ngay gis mu daal di jóg julli lu tax parce leeru yàlla gi boo koy orienté ci nekk julli jot na mais lii xaal bii dafay mel comme yent yàlla Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam di ko daal dum naan is urida alayhi bil eh, eh, bil ashiyyi saafinatul jiyaad fa qaala inni ahbabtu hubbal xayri an dhikri rabbi hatta tawaarat bil hijaab rudduha alayya fa safiha fa safiha mashan bi suuqi wal a'naaq yent yàlla Sulaymaan looloo ko daloon mooy bi muy bi muy bi muy teg eh, ñu teg ci yi bi luy wax ci sóotu sax voilà euh, euh, fas yi rek ñu daan leen di teg mu taxaw parce que dafa waroon a xeex maanaam ci xaal bi comme xaal bi yeneen bi nekk la sallallahu alayhi jamono ji jour xanaa loolu moo ko préoccupé ba tax muy raay muy ñëw nag di di di di toog di leen kii maanaam loolu noonu borom subhaanahu wa taala ci jamono jooju tellement tajalliyaat yi dafa kawe. ni muy teewloo borom subhaanahu wa ci loolu ak ni mu ciy gisee borom borom bi ci anam goo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa daf ko fàttaloo julli période boobu mu ne hatta tawaarat bil hijaab ba jant bi daal di dugg maanaam loolu moo tax xaal boobu loolu dafa ci ñoom yeneen ci alayhi wa salaam moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu nga gis ne moom fàttaliku na ko balaa balaa jant bee sox jant bi dee sox na koo fàttaliku boobu moo tax mu daw ci yeneen bi sallallahu alayhi ne ko dafa fàttee dégg léegi nag mu ne su ma topp nag salla mu daal di julli ba'dal maghrib ginnaaw timis hmm. euh, insha allahu taala ci jotaay bi ñëw nañ ñëw ci masala yooyu mais ci masala yi wuute yi borom xam yi wuute rahmatullahi alayhim ci heure bu julli yi ci maanaam bu la julli weesoo bu julli weesoo nga war koo fay euh, am na sax yoo xamante ne insha allah mën nañ cee ñëw léegi nii bu njëkk bi dégg nga mu ne faqum naa naam wax nga dëgg faqum naa ñu daal di jóg ilaa Buthaan ci Buthaan Buthaan benn gox la xur la bu nekk ci Madina wàll la bu nekk ci Madina nee na fa tawadda amu daal di jàpp li salaat ñeel julli wa tawadda naa ñu nit ñu jàpp la xaa ñeel julli fa salla mu daal di julli moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam takusaan ba'dama gannaaw xam nga xam ne garabat fenk na ash-shams ak jant bi summa topp salla mu daal di julli ba'daha ginnaaw ga al timis maanaam dafa julli tàkkusaan ginnaaw ba mu julli timis maa ne noonu ordre bi noonu la demee ànd ak ne timis jot na mais comme tàkkusaan julli bu ko woon moo tax tàkkusaan la jëkk julli doo ko julli timis euh, li am ci masala yi insha allahu taala hadith bi yeggagul daan ko yeggale ci jotaay bii di ñëw bu ko defee ñu leeral wuute yi borom xam ak masala yi ci aju parce que am na masala yu yu ci aju ci ay boobu boo tukkee nan nga leen di boole nan nga leen nan leen di bu la faatee jullit maanaam mais nga ne ci tukki et cetera ak yeneen ak yeneen xeetu masal maam bëri na lu ci aju nan la ñuy fayee yu faat yi ak tamit bu dee tisbaar la masalan laa war a julli mais moment bi ma koy fay maa ngi jiyee jot na su may fay tisbaar bi ndax damay wax ci kaw wala damay wax ci suuf et vice versa ak yeneen yu mel noonu yooyu yëpp insha allahu taala daañ ci ñëw ci jotaay bi di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi